baabul ishaaraati ilaa dabtil alfaadil mushkilaat mu ne alxadiisul awwal amiirul mu'miniina Umar radiyallaahu ta'aalaa anhu huwa awwalu man summiya amiiral mu'miniin qawluhu sallallaahu alayhi wa sallam innamal a'maalu binniyaat al muraad laa tuxsabu al-a'maalu ash-shar'iyyatu illaa bin-niyya wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fa hijratuhu ilaa Allahi wa rasuulihi ma'naahu maqbuula kon al-imaamu an-Nawawi rahimahullah ci suñu jotaay bii ñu génn commencé woon nañ buntu bi nga xam ne moom la ne moom laa def ginnaaw bi ma indee ñeent fukki xadiis ak ñaar yii ma indi buntu boo xam ne ngir di leeral ay li nga xamante ne di junju ni ñuy takke yenn kàddu yi nga xam ne mën na ni lënt lënt waaye waxoon nañu ci bii passé que ne sax yenn yu leer yi sax léeg-léeg mu leeralaale ko encore kon mu ne ginnaaw bi mu waxee li ne woon ci introduction bi ya nga xam ne kàddu yi mu jàpp ne waroon nañ ko fa leeral ca nat dara léegi nag muy dugg nag ci xadis bu njëkk bi mu ne alxadisul awwal xadis bu njëkk bi foofu yan kàddu lañ fa war a leeral mu ne amirul mu'minin Omar xam nga gisee naa Omar lañ ko jëlee mu ne amirul njiitu way ngëm yàlla yi Umar di Seydina Umar radiyallahu anhu yal ko borom bi tabaraka wa mu ne huwa moom nii di Seydina Umar awwalu mooy ki njëkk man summiya amiral mu'minin mooy ki ñu a woote tudde ko amiral mu'minin ci xali xilaafaay xalifaay salaam sinon am na bu wéré di bu naan yonente bi alayhi salaam masoon na woo kii euh, Seydina Ousmane ibn Maz'un voilà moom la njëkk a denc almeeru Baqiya voilà Baqi'ul Gharqadi te ñu fa njëkk a denc mooy Seydina Ousmane ibn Maz'un am na hadis bu wérul nag bu ne moom yonent bi saa moom la njëkk a woowe amirul mu'minin mais lii al imam di wax mooy ci ñi nga xam ne ñoo wutu yonent bi alayhi salaam xali xalifa bi Seydina Omar lañ ko njëkk a woowe voilà kon moom lañ njëkk a woowe amirul mu'minin mooy jiitu jullit ñi voilà qawluhu léegi nag pare na ci lool mu ne qawluhu sallallahu alayhi wa sallam kanta waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ne innamal a'malu binniyat ne dëgg-dëgg daal jëf yi daal nekkuñ daal lu dul te seen ñéene ya mu ne almuraadu li nga xam ne moom la ci namm mooy laa tuhsabu deesut leen compter doosut leen jàppe al a'malu jëf yi ash-shar'iyyatu yi ko jug sharia illa binniyya kenn du leen bàyyi xel lu dul ci yéene voilà mooy jëfu sariya bépp jëf joo xam ne jaamu yàlla lu tudd bu ci yéene amul yéene ko yàlla loolu buñ ci bàyyi xel kenn du ko takk kenn du ko faale wa qawluhu kanta waxam gi ma wax moom sallallahu alayhi wa sallam yàlla na borom bi tabaraka wa ci moom te muccal ko ne fa hijratuhu ne hijraam nga ilallahi mooy waajoo jële nga xam ne daa génn ngir leneen fa hijratuhu ko génn ngir euh, hijra dem gàddaay ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam mu ne fa hijratuhu hijraam nga gàddaayam nga ilallahi dina dem ca yàlla wa rasulihi ak ndawam na sallallahu alayhi wa mu ne maanaahu maanaawam mooy maqbula lu ñuy nangu la léegi nag mu jàll moom al imam an-Nawawi rahimahullah mu ne al hadithu thani mu ne ñaareelu hadith bi mu ne laa yura alayhi atharu safar huwa bi dammil yaa min yura qawluhu tu'minu bil qadari xayrihi wa sharrihi ma'naahu ta'taqidu anna allaha ta'aala qaddara al-xayra wash-sharra qabla xalqi al-xalq wa anna jamii'a al-kaa'inaati bi qadaa'i llaahi ta'aala wa qadarihi wa huwa muriidun lahaa qawluhu fa axbirnii an amaaraatihaa huwa bi fathil hamza ay alaamatiha wa yuqaal amaar bilaaha lughatan laakin riwaayatu bilha qawluhu talidu al amatu rabbataha ay sayyidataha wa maana an yaksura saraari hatta talida al amatu sariyatu bintan li sayyidiha wa bintu sayidi fi maana sayid wa qiila yakthuru bay'u saraari hatta tashtari almar'atu ummaha wa tasta'bidaha jaahilatan bi annaha ummuha wa qiila ghayru dhalik wa qad awdahtuhu fi sharhi sahihi muslim rahimahullah bi dalaa'ilihi wa jamii'i turuqihi kon eh, bon <laughs> wala ju ko ne qawluhu al'aala ay alfuqara wa maana anna asaafil annaasi yasiruuna ahla sarwatin zaahira qawluhu labistu maniya huwa bitashdidin ya ay zamanan kasiira wa kaana daalika salaasa hakazaa jaa'a mubayyanan fi riwaayati abi daawuda wa tirmiziyi wa gayrihimaa rahmatullahi alayhimaa bon amaan est-ce ni yeneen yi dinañ ko liir nii duñ ñëw rek di wax di di di di firi <laughs> voilà moo taxoon ma taxaw quoi alxadisu saani kon mu jàll ci xadis bi nga xam ne mooy bu ñaareel bi mu ne xadis boobu nga xamante ni nii bu ñaareel bi nga xamante ne moom mooy hadith Seydina Omar ba léegi nga xamante ne nii euh, euh, ca la hadith euh, bi ñu naan hadithu Jibril radiyallahu alayhi salatu wassalam bu mu ñëwee nit ko ñu jekki nekk fa yonent bi saa rek benn waay boo xam ne dafa ñëw karaw ba ñuul ku ko yéree weex tàll te gisuñ ci moom asarul safar jeexitalu tukki mm-hmm. mu ne nag hadith boobu laa yuraa kaddu gën a dégg ca hadith ba mu naan laa yuraa alayhi asaru safara gisuñu ca moom asaru jeexitalu safar mooy tukki mu mu ne loolu bi dammil yaa laa yuraa la waaw du yaraa de min yuraa voilà muy jóge ci yuraa voilà kon moo mooy gisuñu qawluhu ta mu léegi nag mu ne wax bi nga xam ne moom la yonent bi alei sat du wax ba mu koy tontu naan ko ba mu koy laaj naan ko tu'minu bil qadari xayrihi wa sharri da ngay gëm li nga xamante ne mooy dogal la ca baax ak la nga xam ne moo ca safaanoo ak mbaax mu ne maanaahu maanaawam mooy temps taqidu da fas gëm anna allaha taala kene borom bi nga xam ne tabaraka wa taala moo kawete yéegul qaddaral xayra moo natt ta moo dogal yiiw goo gis moo ko dogal wa sharra ak la safaanu yiiw moom moo ko dogal ta moo ko natt qabla laata xalqil xalqi laata muy bind mbindee fii la ko dogal voilà anna kene ta jami'al kaa'inaat mbooleem nekk téefi rek ak lépp luy nekk rek bi qadaa'illaahi ci dogalub yàlla lay ame taala ci ci ab décret ta'ala borom bi nga xam ne kawe na te yéegul wa qadari ak ab nattam ak ab dogalam wa huwa ta moom muridun laha mooy lépp lu fi xew rek lu neex lu naqa rek luñ naan lii lu baax la lu bon la daa fekk mu neex boroom bi léegi nag tabaraka wa taala mu ne qawluhu kanta waxam bi nga xam ne moom la wax yonent bi alayhi sayyidina Jibril ah ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko fa axbirni an amaratiha ne ko ah léegi nag comme yow mooy ba mu ko laajee ci wàllu saa mu ne ko ki ñu koy laaj ginu koo xam ki koy laaj mu ne ko waa léegi kon nag fa axbirnii xabaare ma an amaratiha ca màndarga ya mu ne huwa bi fathil hamza mooy amaara la lay takkal nan lañ koy maase mu ne bi fathi dañuy fataa hamza bi mooy premier an ah a ah boobu amaratiha ay alaamatiha li muy tekk mooy ay mandargaam wa yuqaalu nee na dañuy wax amaara amaara ra kese amaar amaar amaara amul tunde non amaara kese lañ koy wax bila ha boo xam ne amul ha mooy amul hmm, amul li nga xam ne mooy taabeeg yooyu du am mu ne luxataan yooyu yëpp mën naa nekk ñaari ka ki wax waxin la ci arab lakin riwa lakin riwayatu waaye nag kanta loolu yëpp lu mën a nekk ci arab waaye nag fii nag moom ci riwaaya bi ci niñ soloowe hadis bi bil ha i dafa am ima amara ti ha daa am ha bi de dafa ñëw kon nag mu ngoon ngi noonu léegi nag mu ne qawluhu kanta waxam ji nga xam ne moom lay wax ne yonent mi alayhi salaatu wa ba mu koy eh, ba mu koy tontu ci mandarga yooyu le naan ko talidal am dal amatu rabbanaha mooy antali talida mu daal di bokk na ca mandarga yi an talida mu daal di jur al amatu ki nga xam ne mooy jaam bu jigéen bi mooy jigéen bi jaamu bi yàlla bu jigéen bi rabbataha boroomam ay mu ne loolu li mu ci jublu mooy sayyidataha mooy jigéen gi day day jur ki nga xam ne sangam la bu jigéen wa maanaahu mu ne maanaawam nag an yaksura sarari mooy ñi nga xam ne jigéen ñi nga xam ne buñ demee ci xare yi dañ leen di jàpp indi leen muy jaam yoo yële dañuy baree baree bari hatta ba ni nga xamante ne nii tali da lay jure al amatu ki nga xam ne mooy jaam bu jigéen bi nga xam ne moom lañ jàpp as-sariyatu bi nga xam ne al amatu sariya nga xam ne dañ koo jàpp ci xare moom day jur bintan bintan day jurub doom bu jigéen li sayyidiha ngir sangam bi nga xam ne moom lañ ko jox ca xare ba moom lañ ko jox comme mu mu man koo mu man daal eh, di sëyëg moom comme di ko jaamoo nekk jaamam bu jigéen muy sëyëg moom léegi nag mooy moom kakaw moom ci jullit ñi buñ ko moom bu sëyëg moom ba mu am doom mooy doom jooju noonu day nekk sangam wa bintu sayyidi ndax doom ju jigéenu sang bi nga xam ne moo moom jaam bu jigéen bi ba séeg moom ba doom jooju juddu ci fii maana sayyidi moom day nekk ci maanaay baayam li nga xamante ne nii mooy sang la ci ndayam nii ko jur ta moom jaam la mu ne waqiila mu ne wax nañ nag yaksuru loolu benn wax la mu ne waqiila nee nañu yaksuru bi bay'u sarari mu ne day am na beneen wax bu boroom xam-xam yi wax ci lii na lay tekk ñu ne day bari jaayub yi nga xam ne mooy jaam jigéen yi day baree baree bari hatta ba ni nga xamante ne nii tashtari al mar'atu ummaha ba ni nga xam ne ndaw si jigéen bi day mën a jënd sax jaam boo xam ne jaam bu jigéen la boo xam ne da koo jënd ndekete yoo moo doon ndayam wa tastambidaha mu def ko jaam ah mu koy liggéeyal kërëb jaahilatan ta moom réere na xamul ne bi annaha ummaha ummuha te ndaw sii mu jëndi def ko bu koy liggéeyal fii ci këram di ko mbindaanool kooku ndayam la ta xamu ci dara ndax nit ndax jaam yi dañoo baree baree bari mu ne wa qiila ghayru zalik loolu benn wax la kon wax na la ñaari wax mu ne waaye wa qiila wax nañ ghayru zalik lu wuteeg yii ma wax am na yeneeni wax yu am ci hadis bii mu ne waqat te dëgg-dëgg awdahtuhu leeral naa ko man al imam an-Nawawi rahimahullah fi sharh sahih muslim ta ba may shara sahihu imaamu muslim comme niñ ko tudde woon ci al-minhaj rahmatullahi alayhi bi dalaa ilihi ca ay tegtalam wa jami'i turuqi wax ju nekk ak fan la tegu ak yoonu yu nga xam ne mooy mboolem yoon yi léegi mu ne qawluhu ala kanta wax ji nga xamante ne nii moom la eh, eh, yonent wi sallallahu alayhi wa sallam wax bim naan wa ankara al-hufata al-urata al-alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan nga gis ñi nga xam ne ñooy alxufaata ñi nga xam ne amuñu sax woon dàll ñu sol alxuraata rafle alaala mu ne baat boobu nag ni aala mu ne ma ay mu nim ci jublu mooy alfuqara mooy way ñàkk ñi mooy ay way ñàkk la ñuy doon mu ne wa maanaahu maanaawam anna asaafilan naas ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci baa classe nit ñi ñi nga xam ne ñoo ginoon a ñàkk ci nit ñi nga xam ne société yañ bokkoon xeet yañ bokkoon ñoo ci gënoon a nekk suufe ci wàllu askan waaye ci wàllu alal ak yooyu ñoom dañuy mujj yasiruuna dañuy mujj mujj nekk ahla sarwa boroomi alal yu baree bari zahiratin yu feeñ dañ leen borom bi di leen du ubbil buntu xéewal ba mu feeñ ba mu leer nañ léegi loolu lay wax mu ne qawluhu kanta waxu eh, Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu ne bi nettalee bi ba pare mu ne damaa damaa toog eh, eh, fa labistu mani summa intalaqa waaja ba mu waxee ba pare ba laaj yonente ali saa salam tontu ko pare mu daal di dem nee na fa labistu mani man sayyidna Umar radiyallahu anhu ma daal di fay sax ab diir léegi diir woo xam nga xoon naa ne boo demee ci saraa yi dinañ la leeral est-ce que da après juste après wala ay fan la après loolu nag lay leeral mu ne qawluhu waxu sayyidna Umar bi mu wax radiyallahu anhu ne labistu ma daal di fay sax maliya ab biir mu ne huwa bi tasniin yaa mooy moom nan lañ koy binde ci shadda yaa bi yaa day am shadda mali yaa walla ay mu ne mu ngi ci jublu ne zamanan kasiira lool mooy waxtu gudd la voilà bu kenn yaakaar ne ba Seydina Jibril alayhi salaam demee rek après ci saa la ko yonent bi alayhi salaam wax wala ñu toog tuuti déedéet du lool mu ne lool jamono ju gudd la wa kaana zaalik mu ne te lool nekk na salaasan mu ne gis nga labistu mali yaa mooy ñetti fan la mooy lool dafa xew ñu xaar ba ñetti fan yonent bi sallallahu alayhi wasallam door maa wax lii mu ne lii nag moo tax mu ne wakkaana gis nga loolu wax ma ne lu bari la mooy loolu ñetti fan la woon mu ne hakka daanaka nii jaa la dikke mu yenan nekk lu ñu leeral fii riwaayati abi daawud boo demee ci riwaaya bi nga xam ne moom la imaam imaam abu daawud solo na xadis bi moom ni mu ko soloowe wa tirmidi ak imaamu tirmidi wa gayrihima ak ñeneen ñu dul ñoom diñ fa fekk ñu leeral ne ñetti sayna Umar dane ba ma toogee damaa toog naaw loolu ñetti fan yonent ba saa saam daal di may laaj ne ma est ce que xam nga ki doon wax ki ki ki doon laaj est ce que xam nga kan la léegi kon mooy ñetti fan la diire kon nag mu ngi noon mu ne alxadiisul xaamis léegi nag muy ñëw ci xadis bi nga xam ne mooy xadisu juróomeel bi kon gis nga xadis ñetteel bi waxu ji parce jàpp na ne foofu mbir yi leer na xadisu ñeenteel bi waxu ji waaye jàpp na ne ndax loolu leer na léegi nag muy ñëw ci juróomeelu xadis bi al imam an ngir leeral lañ nañ koy takkeeg baat yama ci bëgg a leeral mu ne al xadisul xaamis man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd mooy xadis boobale ah man ahdasa képp koo xam ne daf fee solo fii amrina daf fee sos fii amrina ci suñu mbir mi hada laysa minhu lu ci bokkul foofu warad mu ne ay mardud dañ ko koy delloo kal xalqi bi maanaal maxluq comme rek li nga xam ne euh, bu arab bu ne al loolu du mbind mi ah mooy mbindee fii ay bi maanaa liñ ci mooy al maxluq buñ ne xalaqallahu al xalqa borom bind na ñi nga xam ne alxalq xam nga xalaqa yaxluqu xalqan mooy am bind waaye loolu jubluwuñ ci ne am bind mooy mbindeef yi mooy almaxluqu ñi nga xam ne ñoom la moom la bind kon mu ne alxadisu sadis léegi nag muy jàll ci xadis bi nga xamante ne ni mooy sixième bi ta mooy xadisu saydina Nu'man ibn Bashir bi radiyallahu taala anhuma léegi nag mu ne alxadisu sadis faqad istabra'a li diinihi wa irdihi ay saana diinahu wa xima irdihi min wuqu'i nnaasi fiihi qawluhu yuusiku huwa bidammi lyaa'i wa kasri shiin ay yusri'u wa yaqrubu qawluhu xima allahi maxaarimuhu maanaahu alladii xamaahu allahu ta'aalaa wa mana'a duxuulahu huwa al ashyaa'u allatii xarramahaa kon hadith bii di sixième hadith bi al imaamu Nawawi mu gis ne lim ciy leelal rahimahullah mooy baat bi yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon faqad istabra'a li diinihi wa irdihi mooy ku moytu shubuhaat yi voilà wa man ittaqa shubaha shubuhaat ku moytandiku li nga xamante ne ñooyu lëntee rek kooku de faqad istabra kooku de ñoŋal na li diinihi ci diine wa irdihi ak jaram léegi nag mu ne ay lim ci jublu mooy saana ñoŋal na diinahu du diinam wii lislaamam gii soobu woon bii ñoŋal na ko wa xima wa te daal dinay protéger aar na irdahu li nga xam ne mooy deram minal wuqu'i min wuqu'i naas fii ci nit ñi di dal di dal ci deram voilà naan xoolal sa waaye fi muy def xoolal yu mu nekk ndekete ndax yow yaa dugg ci yu lënt ñu jàpp ne lii baaxul lu ñu lay ŋàññi noonu di la jëw fu nekk tamit di la ko waxe fu nekk di ko jame mu ne nag bu ku ci duggul rek kooku mooy waxana te protéger na na irdahu deram min wuqu'i naas fii protéger na ko aar na ko ci nit ñi di dal di ko dugg ci ah, di dugg ci deram daal di wax ci moom lu dul noon mu ne xawlu kantaaw li nga xamante ne nii mooy wax ji nga xam ne moom nga dégg ci xadiis bi mu ne yuusiku yeneen tubaab saab saab naan karran yara hawla al-hima yuusiku an yartasi mu ne nag boobule mu ne huwa baat boobu bi dammil yaa yaa dañ koy dañ koy damm de da yu yu wala wa kasri shiin léegi shiin bi mooy yu shi doo yu sha yashaka wala yooyu yu doo wax yu sa déedéet bi kasri mooy da nga koy damm da koy da nga koy kasra def ko ca suuf yu si voilà ay mu ne nag la muy tekki mooy nag mooy yusri'u mooy day gaaw wa yaqrubu ta jege na léegi rek walla mooy day jege lool mu ne qawluhu kanta waxam bi yonente bi alayhi salatu wassalam ne himallahi maharimu ne ñagub yàlla mooy yi nga xamante ne nii mooy yi mu xaaye yi mu xaraamal mu ne maanaawu maanaawam alladi li nga xamante ne nii xamaahu allah borom bi moo ko ñak aar ko ta'ala moom mi nga xam ne moo kawe te yéegul wa manaa duxulahu tamu tere ku fa duggu ne bu ko koñ bët wa huwa tamu ne te mbir yooyu nag al ashiya mooy mbir yi nga xam ne allati yi nga xam ne haramaha moom borom di tabaraka wa taala moom la xaraamal léegi al imam an-Nawawi mu jàll mu ne al hadith as-sabi' qawluhu an abi ruqayya huwa bi dammi ra wa fathil qaaf wa tashdidin ya qawluhu addaari huwa mansuubun ilaa jaddin lahu ismuhu addaar wa qiila ilaa mawdicin yuqaalu lahu daariin wa yuqaalu fiihi aydan dayri nisbatan ilaa dayr ilaa dayr kaana yata'abbadu fiihi wa qad basattu alqawla fi idaahihi fi awaa'ili sharhi sahiihi muslim rahimahu llahu ta'aala kon nag e, al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne alxadisu saabi lii mooy xadisu ki nga xamante ne nii mooy xadis ad-diinu nasiha boobule septième xadis boobu e, waaw moom lay wax nii mooy xadis boobu ad-diinu nasiha mu ne qawluhu wax ji nga xam ne moom la wax moom ne an abi Ruqayya mooy mu ngi koy jëlee ci li nga xamante ne nii mooy abu Ruqayya mu ne huwa bi dammir moo mooy euh, euh, yaa bi dañ koy damm voilà mooy dañ koy damm de mooy euh, ru ru ru wa fathil qaa qaaf bi ñu daal di koy fatha mooy qa qa voilà ah mooy qa qa voilà kon loolu la mu ne kon loolu la ne ah mu ngi noonu ne léegi nag mu wa tash wa tashdid li yaa léegi yaa ru ay ya yaa boobu day am shadda moom lay wax noonu nag mu ngi noonu le mu ne Eh, qawluhu kanta wax gi nga xam ne nag moom la ad-Daari am naan Abi Ruqayya la wax an Abi Ruqayya Tamim ibn Aws ad-Daari loolu lay wax mu ne la kanta ad-Daari moom ad-Daari gi nga xamante ne nii moom moom dégg ko ci li nga xamante ne nii mooy hadis bi de mu ne loolu nag moom eh, ad-Daari mu ne loolu huwa mansuubun ilaa jaddin dañ koy askanale ci li nga xam ne maamam la lahu boo xam ne ko ñeel la ismuhu mooy maamam joo xamante ne nii mooy euh, ma maam ja euh, daar la tuddoon lool benn wax la waqiila beneen wax ne ila mawdi'in non non non du loolu du benn maamu tuddoon non non benn bërëb la yu yuqaalu lahu daarin benn bërëb boo xam ne daarin lañ ko doon wax mu aska mu mu dëkk foofu la ñoo tax ñu ko doon askane loo naan ko ad daari wa yuqaalu wax nañ beneen wax ne qiila ay fiihi ayda ba léegi ci baat bi ne ad dayri yu ne noonu ad dayri yu la ad dayru nisbat nisbatan ila dayrin mooy benn angar la benn biir la benn affaire la quoi mooy ah, en fait dafa amoon ci ñenn ñi comme yenn masixiya yi ak yenn euh, moom bouddhiste yi ah, dañ ko doon utiliser di fa dem di fa ay ay ay ay genre fukkus yoo xam ne dañ fa doon nekk ne dañuy jaamu seen borom mooy genre li ñu naan ay façon monastère kese walla mu ngi noonu le ah, kene loolu la façon monastère yooyu nga xam ne fa lañ doon nekk di wéet dem fu sori ci àll bi ne di jaamu yàlla nee nañu nee nañ loolu la ñuy wax fii nisbatan ilaa dayrin ndax benn benn monastère daal ci gàttal loo xam ne am kii la bërëb la boo xam ne kaana moom nekkoon na moom nii ab mi yata'abbadu fiihi doon fa jaamu borom bi moo tax ñu ko doon askantele naan ko ad-dayri waqat imam an-Nawawi mu ne dëgg-dëgg basattu daal dinaay étaler daal dinaay lal daal di leeral alqawla fi idahihi wax ji wax nga xam ne moo jëm ci leeral kaddu gi addaar yi nan lañ koy takkeek fan la jóge yooyu fii awaa'ili ci njaal beenu sharh sahihi muslim ci njaal beenu ba may shara sahihu muslim rahmatullah alayhima mooy al minhaj kon nag ñu yem nii ba bii di ñëw ñu jàll ñu continuer wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in